mu doon Kaab ibn Zayd ibn Qays ibn Malik ibn Kaab ibn Haarisa ibn Diinaar ibn Najjaar al ansaari radiyallahu wa ardaa noonu la tuddoon moom nag fekke woon na Badar Kaab ibn Zayd bi comme li imaam Muusaa ibn Uqba wax jëla ko ci imaam ibn Shihaab az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne bokk na ci ñi nga xam ne fekke na Badar ci ghazwatu sariya Bi'r Ma'una bokk na ci ñi imaam Ibn Ishaq cité bokk na ci ñi nga xam ne keroog ñoom reyuñ leen ñoom bi leen waa bi Ma'una di rey moom moo ci mucc bam des illaa Ka'b na Zayd axaa Bani Dinaar ibn Najjaar mu ne ndax ñoom dañ koo bàyyi wa bihi ramaq ñu bàyyi ko waaye après nag bi gaa yi demee far tussa min baynil qatlaa fa 'aasha hatta qutila yawmal xandaq keroog faatuwul mujj na dund jóg ci néew yi foofu ndax deewul woon ba ni nga xam ne ci lañ koy faat dund na ba faatu mu ngi faatu ci ghazwatu xandaq di ghazwatul ahzaab moom seydina Ka'b ibn Zayd euh, mbokk waa bani dinaar ibn najjar radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa